ah qultu nee na ma ne ko ya rasulallah fa zararil mushrikin waaye noonu saa salaam mais doomu yéefir yi nga xamante ne ñoom majeuruñ daal di faatu ñoom nag lan mooy seen atte qaala min abaihim ñoom it ci seen baay yi lañ jóge qultu bi naa mooy dañuy dugg kon safara te amuñu dabax lool la parce que ñi naan ay ay ay ay ay ay ay non loolu atte fii doon wax mais loolu ñoo yaa ji na xam ne Sayyidatu Aisha lool xam na ko du loolu lay laaj waaw mooy est par exemple xale yi nga xam ne Kisra lañ dëkkal wala Quraysh lañ nekk est ñoom seen acte fii ci àddina ñoom acte waa waa yi lañ yor euh, wala wala jullit ñi loolu loolu loolu xam nga ne du laaj waay mooy yawmal qiyaama tax mu yor moo tax mu naan bilaa amal waaw te loolu saa xam sans jëf ñu war leen a dugal sawara qaala allahu a'lamu ma kaanu amilin borom bi moo gën a xam bu ñu màgg woon la ñuy jëf voilà léegi nag xadis boobu la imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu taala bu ñëwaatee fi ñu nekkoon ba léegi mooy ñaareelu wax bi ne ñoom en fait xale yooyu dañuy topp seen baay yi bu dee doomu jullit ñi ñu nekk àjjana ànd ak seen baay bu dee doomu yéeféer yi safar lañ jëm loolu noonu ñoom moom moom la doon wax ne moom la imaam Ibn mu nettalee ci Azariqa yi jële ko ci xawaari ji mu ne ñoom seen la yi bii mooy xadis hum min abaihum aw minhum mooy xadis bii kon mu ne xadis boobu fa zaaka warada fi xukmil bi léegi nag imaam alxaafis ak ñi nga xam ne ñoo ànd moom ngir dàq wax ji ne bon loolu daa daarut ci attey ki nga xam ne mooy dafa nekk koo xam ne comme jullit boo xam ne daa nekk réewum jullit comme temps yonent saa sallam yéeféer yi doon dund biir Medina pour mu gën a leer ah ñoom seen attey bàyyi la ñuy yor ci àddina loolu la ñuy wax mu ne warawaa ahmad min xadiisi aïsha mu ne imam ahmad soloo na mooy xadis bi ñu wax léegi mais beneen la beneen mais beneen boo xamante ne mu ne sayyidatu aïsha radiyallahu anha nee na sa'altu rasulallahi damaa laaj ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam an wildaanil muslimin ci xale yi way wommatu yi way julli ñi fa qaala fil janna ci àjjana la ñu ne waan awlaadil mushrikiin ma laaj ko ci jigéenu mooy doomu jigéen eh, doomu kii yéeféri qaala fi naar mu ne ñoom safara fa qultu ma ne ya rasulallah lam yudrikul amal ma ne yeneen saa sara mais ñoom ñaar ñii ñëpp ñay dem àjjana rawatina ñiy dem safara ci xale yooyu mais matuñu fu ñuy jëfe qaala nee na yeneen saa sara ne ma rabbuka a'lamu bima kaanu aamiliin boro sa borom moo gën a xam rabbuki sa borom yow Aysa moo gën a xam lan lañ doon jëfe bu ñu màggoon mu ne ko law shi'ta law shi'ti law shi'ti waaw bu la sooboon gis nga boo bëggoon radiyallahu taala anki hmm? boo bëggoon asmaatuki tadaghihim fi naar boo bëggoon ma dégloo loola seen jooy ya nga xam ne moom la ñuy jooy ci biir sawara mais nag bon hadis bi sauf que hadis bi mooy biñ jóge woon bu imaam Abu Dawud bi gis nga moom beneen leneen la doon wax wuute na ak fii am na différence boobu wér na mais bii wérul moo tax imaam al-Hafiz mu ne wa huwa hadithun da'ifun jiddan mu ne non xadis boobu moom xadis la boo xam ne dafa wéré di bu baax a baax a baax a baax a baax a baax waaw li anna fi isnaadihi aba aqil mawla buhayya wa huwa matruk mu ne parce que mu nekk na ci càllaleem aba aqil di mawla buhayya te kooku ay waxam jar dàq ganaar waaw <laughs> waaw <laughs> te te xam nga wax jii <laughs> xam nga wax gii nii euh, al imaam Ibn al Qayyim rahimahullah dana wax la joo xam ne al imaam Qaadi Abu Ya'la da ko nettali ne benn riwaay la bu njële ci imaam Ahmad mu ne nag suñu sëriñ ñun di al Cheikh Ibn Taymiyya Cheikhuna yaani Ibn Taymiyya dana kii dafa juuma way <laughs> hein waaw léegi mu ne li tax mu mujjum parce que dañoo laaj imam ahmad ci ñoom mu ne loolu ñoom ñu ngi ci kaw xadiis bi waaw al imam al nag abu ya'la ne lim euh, mu ne lim ci jul mooy xadiis sayyidatu xadiija bi radiyallahu anha dane damaa laaj yoleen saa sallam an awlaadi alladina maatu qabla al islam waaw damaa euh, loolu bon loolu à vrai dire sax kële la woon sayyidatu Aysa moom daa laaj yoleen saa sallam ne ko waat xale yi nga xam ne radiyallahu anhu dañoo génn àddina mooy euh, te euh, ci mushrikun avant l'islam bi ñëw mooy waa fatra ñu doon mu ne ko boo sooboon in shi'ti asma'tuki tadaghihim fi an-nar boo bëggoon ma déglu loolu seen jooye biir sawara léegi nag loolu euh, mooy kon bon wax ji nii ñu bari dëgëruluñ ko parce que dañu ne euh, wax ji mooy <laughs> parce que dañuy ànd ak seen baay dëgër na ci hadis biñ la njëkk wax bu imam Abu Daawuda mais ñoom bii ñuy wax nii hadis imam Ahmad bu mujj bii moom boobu dëgëru am matru ko fa nekk mais euh, dina des moo tax après bu ñu paree wax yit nag après def li nga xam ne loolu lañ gis ci mbir yi insha allah jàppal côté bii parce que côté bii même ñi nga xamante ne ñooy dàq hadis bi am na ñu ma la ne ñoom après dañuy ñëw ne waaye baqi yaa fa ne maa ne la waaye baqi yaa fa ne mais est ce que moom kefee fa ne <laughs> xadis bële mooy biñ jógoon léegi bu imam Abu Dawud bi léegi al imam rahimahullah al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah mu ne waaw mu ne saalihuha ñetteelu wax bi ci biisi annahum yakununa fi barzakhin bayna al-jannati wan-naar ñu ne non xale yooyu yéeféer yooyu faatu te majeur ñoom dañuy nekk diggante àjjana ak safara di digle foofu la ñuy nekk ndax lu tax li annahum lam ya'malu xasanatin yadxuluuna biha al janna yadxuluuna biha al janna wala sayyi'at yadxuluuna biha an naar ndax jëfuñu ci jëf loo xamante ne ci yoo xam ne mooy tax ñu dugg àjjana waaye jëfuñu ci safaan lu tax ñu dugal leen safara kon boobu mooy lan ñetteel léegi mu des ñoom dañu ne dañuy nekk laaraaf mooy aaraaf rek mooy aaraaf <laughs> waaw ñooñ ñooy waa aaraaf waaw te ñooñu euh, boroom xam-xam yi en tout cas dañ naan ñooñu seen mujj mooy àjjana waaw bon aaraaf nag am na yeneen wax yoo xamante ni bon mais yooyu taxuñoo jóg sax waaw waa aaraaf <laughs> loolu taxuñoo jóg après nañ jàll léegi mu ne rabi'uha ñeenteelu wax mooy xadamu ahlil janna ñu ne non en fait xale yooyu ñoom ñooy ñii nga xam ne dañ leen di boole ci ñuy liggéeyal waa ajjana buñ duggee ajjana mu ne wa fii xadiisu anas da'if mu ne am na ci imaam alxaamna xajar mu ne rahimahullah rot na ci lii di wax lii xadiis sayna anas waaye xadiis la bu wérul mu ne a ah, axrajahu abu daawud at-tayaalisi mu ne al imaam abu daawud rahimahullah solo na ko Abu Ya'la al-Qadi Abu Ya'la wa mu ne wali Tabarani mu ne lool loolu mooy hadith yi na Anas yi nee na mu ne wali Tabarani al imaam Abul Qasim at-Tabarani wal Bazzar ak Abu Bakr al mu ñoom it solo nañ ko waaye ci beneen saxaaba min hadith Samura muy Samura mi nga xam ne haditham la ñu gis nii bi nga xam ne dañ koo yëkkati. mu ne foofu mu ne moo yore saa salaam la ko mu ne awlaadul mushrikiin xadamu ahlil ne saa salaam la ñi nga xam ne ñooy. Euh, doomi mushrikuuna yi nga xam ne dañu faatu biñ nekkee gone ñooñu ñooy liggéeyal waa ajjana waaye nag imaam al-Hafiz mun a wasnaadu waaye càllaleem nag daraa ci wér voilà kon loolu mooy du wax bi ñu mën a jàpp <laughs> na léegi mu ne xaamisu eh, mu ne juróomeel bi annahum yasiruuna turaaban yasiruuna yasiruuna turaaban mu ne ruwiya an Sumaamata ibn mu ne juróomeelu wax bi ci waaw xale yéeféer yi moom ah ñoom fu ñu jëm faatu nekk biñ nekkee bone ñu ne ñu non dañuy mujj nekk comme euh, comme comme animaux yi xam nga animaux yi leen dekkilee ba animal bu mbëkkoon beneen bu dee ay xar lañ yooyu wala tooñoon beneen mu yu après dañuy nekk suuf ñu ne ñii tamit noonu lañ dañuy mujj nekk suuf mu ne loolu ñu ngi ko jële ci su Sumaama ibn Ashras rahimahullah mu ne saadisuha juróom benneel bi ci wax yi mu ne hum finnaar ñu ne noonu ñii ne non xale yi xale xale yi ñoom safar lañ jëm xale yéeféer yi bu ñu génnee àddina noonu safar lañ jëm mu ne lool xakaahu Iyaad mu ne lool al imaam al qaadi Iyaad nag nettal na ko an Ahmad jële ko ci al imaam Ahmad ibn xambal mu ne wa xallatahu ibn Taymiyya al imaam ibn Taymiyya du gisoon nañ sànk fële imaam al Qayyim nee na ñële Euh, qaadi abu ya'la yu ko toxal bi mu ne abu euh, seen sëriñ bi imaam ahmad mooy seen sëriñu ngi ngir bi mooy moo jiite ngiru xambali yi mu juumloo waaj fii tam dane non imaam al qaadi iyaad al maliki dafa juuma waaw wa ghalatahu ibnu taymiya waaw ibnu taymiya bu ne ibnu taymiya nag pa maam ji de du al mooy ibnu taymiya di siiw rek a ah, bari na ñoo xam ne sax boo ne ibnu taymiya fii mu ne dañ naan la kenn kese lañ xam moom rek lañ xam alors que tur bi niñ koy woowe noonu maamam maamam maamam mooy boroom euh, muntaqal axbaar waaw <laughs> waaw moom moom moo doon moom référence la ci xanbali yi mooy maamu Ibnu Taymiyya bi ñëpp xam léegi nga xam ne bu ñëwee Ibnu Taymiyya rek xel sëriñu imaam Ibnu al-Qayyim ak imaam Ibnu Kasiir rek ñooñu rahmatullah alayhi xaritu ñoom imaam bon ak doom la kii ak ñoom imaamu Dahabi ay kii lañ woon <laughs> rahmatullah Ibnu Taymiyya daal di ne waa yow kii al-Qaadi Iyaad dafa juuma ah. suñu sëriñ bi mu askanale lii waaw bi annahu li ba'd ashaabi ne déedéet du du suñu sëriñ bi waaye wax la ci leen na ci Hanbali yi waaw kay waaye pas imaam Ahmad ci boppam wala yuhfaz an al-imaam toxaluñu ko ci suñu imaam bi di imaam Ahmad ibn Muhammad rahimahullah aslan ci coxaat ci cosaan waaw loolu moo amul léegi mu waaw mu ne nag juróom benneel bi annahum yumtahanuuna fil axira waaw lii mooy waxu ñoom imaam Ibnul Kasiir nag ñoom nag lii lañ wax ñoom imaam Ibnu Taymiyya yi al lii mooy wax ji nag waaw <laughs> mooy imaam Ibnu Taymiyya ak ñaari sëriñ ñaari taalibeem yooyu ñoom loolu lañ jàpp mooy annahum yumtahanuuna fil axira waaw kene ñoom dañ leen di examiner dañ leen di nattu alaaxira bi an turfa lahum naar dañ leen di yëkkatil benn safara ku digal leen ne leen ñu dugg ci mais ku ci dugg dara du la ci fekk ku ci dugg day nekk sedd ak jàmm waaye ku bañ nag ne dugguma malgré ça parce que waaye yow affaire bi borom mi nan nga ñu mën a digale loolu ñoom daal saa yi ku bañ nag ñu mbugal la mu ne loolu axrajahul bazaar min xadiisi anas wa abi sa'id mu ne al imaam al Bazzaar Abu Bakr moo ko solo min xadiisi Anas jëlee ko ci xadiis Seydina Anas wa Abi Saïd ak xadiis Seydina Abu Saïd al-Xudri radiyallahu anil jamii' mu ne wa axrajahu at-Tabaraani al imaam at-Tabaraani solo na ko ci beneen yoon ci beneen saxaaba min xadiisi Muaaz ibn Jabal ci xadiis Seydina Muaaz ibn Jabal radiyallahu anhu mu ne imaam al-Xaafiz mu ne waqad sahhat mas'alatul imtihaan waaye nag mu ne. imaam alxaafis nag ni muy waxe nii ci ngay xam ne kon en tout cas ñoom xadiis yi ñuy tegtaloo fii y a un souci quoi <laughs> mooy ñu ne doomu yéeféer yi yowmal xiyaam dañ leen di tester dañ leen di nattu euh, li mu waxe nii ne waaye waqat saxaat gaa yi nag ci raisonnement tamit mën nañ ko fu jële comme ñu ko ñeen ñenn ci ñoom di waxe waaye nañ topp li wax mu ne waqat saxaat te nag wér na masalatul imtihaani fi haqqil majnuun wa man maata fil fatra min turuqin sahiha mu ne waaye euh, examiner boobu test boobu sax na ci ñeneen fas yeneen façon nit mooy ki nga xam ne moom dafa juddu nekk koo xam ne amul xel mooy liñ naan un fou waaw moom dafa dund nekk fou ba ñu génne àddina xam nga kooku ku un fou amul xel voilà ñu ne kooku moom loolu sax na. am na xadis bu wér buy wax loolu ne dañ leen di examiner ëllëg test leen wa man maata fil fatra ak fatra yi ñu doon wax sànk yi faatu diggante ñaari yonent alayhimu salaatu wassalaam ci ay yoon yoo xam ne yu wér lañ mu a wax ak al Bayhaqi yu mu ne al imaam Abu Bakr al Bayhaqi soloon na ci téereem boobu nettali na al i'tiqaad bi ñu tuddoon sànk annahu maz al mazhabu sahih ne lii moom mooy li nga xam ne jëmuwaay bi nga xam ne moo gën a mooy bi wér quoi bii la mooy mooy bon en fait xale yooyu dañ leen di tester loolu kese la voilà jeex na lii la lii la mu ne wa ilayhi Ibnul Qayyim xam nga sax nañ la waxuma la Ibnul Qayyim imaam Ibnu Taymiyya imaam Ibnul Ibnu Kasiir ñoom ñëpp la ñu am mu ne wa maala ta ci la jéng ilayhi jëm ci imaam Ibnu al imaam hmm? eh? ci la jéng jëm moom. waaw mu ne ba pare mu tekki ne wa hada lii nag adalul aqwali bii moom mooy bi nga xamante ne wax yépp moo ci gën a jub moo ci gën a juste moo tax bii mooy dëgg lii la voilà mu ne wa bihi te ci lii imam Ibnul Qayyim ne yujma'u bayna shumalil adilla mooy mbooleem tegtal yi xadiis yi wax kii yëpp lii daal ci ngay boo jëlee bii moo dugal na yëpp waaw léegi ñi nga xam ne nga dégg xadiis yi naan dañuy dem àjjana mooy lii parce que mooy si ñu bari ci ñoom dañuy dem àjjana parce que dañuy réussir boo gisee dañuy réussir bu dee ñi nga xam ne dañuy réussir loolu mooy ñu nga dégg xadiis yi naan safar lañ jëm loolu la rek léegi kon lii dugal na mu ne wa tattafiqul ahadis fi hada al baab ci bunt bi ci la ñuy dajaloo sauf que imaam alxaasna xajar euh, daa am lu mu mu ne waaye gis nga bi imaam al kii al-Bayhaqi ne mooy al-mazhabu sahih mu ne watu waq ba de bi anna al-akhira laysa daar taklif am nañu ne non non non lii nan la ko mën a waxe te ki nga xam ne moo doon gën a tenir discours bi mooy al-imaam Ibn Abdul Barr al-Andalusi moo doon wax ne en fait ñi nga xam ne hadith yi nga xam ne ñooy wax yépp naan imtihaan daa am loolu dëgërul biitul buntu bii daraa ci dëgëru <laughs> dara dëgëru ci kenn dañ leen di tester loolu amul hadith yooyu dëgërul parce que këru taklif bi ñuy togg di jëf àddina du alaaxira te tamit am na beneen affaire bu imaam Ibn Abdul Bar wax rahimahullah mais en plus nan la ñuy alaaxira nan la ñuy tester nit di ko dugloo dugalloo safara waaye loolu nit da koo bañ waaye waaye waaye bàyyi leen ni ngeen di loolu loolu waay moo ko àttan ay duggal safara. lool nan lañ ko mën a toggee jëf nit saa yi balee li ngeen di wax sauf que ñoom imam Ibnul Qayyim gis naa ko muy muy muy muy muy tontu quoi naan imam Ibn Abdul Bar moo loolu mu wax noonu mën nañ ko ne ko dëgg la mais imam Ibn Kathir fiñ la doon wax sànk ci ci ci aaya yooyu wa maa kunnaa mu'azzibiin mu'azzibiina hattaa nab'atha rasuulaa bi muy ci suuratul Israa indi na wax yooyu moom tamit nen wax na imaam ibn Abdul Barr nee na yi dëgëru waaye man nañ ne ko waaw c'est que àllaaxira dëgg du kër gu ñuy toog di jëf ci lu ëpp mais loolu mooy lan mooy bu nit ñi saxee biir àjjana ak sax biir sax biir àllaaxira non biir safara sinon avant ñuy dugg avant ñuy dugg àjjana ak yooy mais borom bi du wax na yow mayu yud'awna ila sujudi yéefar yi fàttaliku leen bis bi nga xam ne dinaa lañ leen di woon ne leen sujoot leen ñun ñuy sujoot naafiq bi dem bay sujjóot borom bi kaste li nga xam ne mooy ndigg li du mën a sujjóot loolu loolu du loolu du genre charge buñ leen digal ne def leen am na sauf ba moo tax la am na xam ne dañ leen di digal ne leen def leen voilà kon nag imam ibn Abdul Bar rahimahullah manula dàq d'un coup noonu d'un d'un coup de baguette de kii mais bon loolu voilà du kër kërug kërug fay koo xam ne bu ñuy togg jëf la quoi ay nit loolu taxawul kon nag xadiis yi tege leen leen ne te waxi leen <laughs> léegi waaw ak yow ma yukshaf mooy yow mooy boobu rek voilà waaw ñu leen di woo wa yud'awna ila sujud yawma yukshafu an saqin wa yud'awna ila sujudi fala yastati'un waaw waaw di leen ne ay ñëw leen ñu ñuy wuññi yeel yi ne leen aywa léegi yéen sujjóot leen ñëw leen ci sujjóot duñ ko man waaw waaw te loolu mooy xadis biñ la wax sànq te xadis boobu saxiixay ni la nekk ne dañuy woon nit ñi digal leen ne leen sujjóot leen léegi nag bu ñuy dem bay sujjóot mooy jullit ñi nga xam ne jamono ji nga xam naa naafiq yi jàpp nañ ne trompé nañu yàlla jàpp nañ ne ñoom trompé nañ yàlla nañ comme niñ jàppe woon ci seenum ndox ne trompé woon nañ ko ci àddina bañ jox leen àttee jullit te jumuñu waaw biñ ñëwee foofu nag borom bi xam nga suuratul Hadiid leeral na yooyu eh, bi nga xam ne yéefar yi moom dañ leen di dañuy teel a leeral seen affaire mais naafiq yi ci biir julli ñi loolu mooy foofu la problème bay ne waaw ba borom bi naan fa duriba baynahum bi suurin lahu baab ñu duur benn sadd benn duur benn mur seen diggante gaa yi nekk fële bu nga am day am benn buntu benn côté ba fële nekk yërmande beneen bi nekk buggal mu tar yi naa fi xii naan gaa yi di leen jël wéeru mais yéen xanaa nekk woon ak ñeen doon jullee ndoog yéen den defandoo biir yéeg di defandoo di di di di jullee di nàngam di di taba di di di di di aj di nàngam ah di woor gaa yi ne waaw loolu kay doon ngeen ko def waaye da ngeen doon ndax seen bopp da ngeen a fitnaal seen bopp waaw fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharatkumul amani hatta jaamul loolu bii nag yeneen saa sam na ne gaa yi dañ leen di woo ci sujjóot nag ne leen naafiq bi nag bu demee bay sujjóot mooy mu mel ni benn mur ginnaaw gi colonne vertébrale bi dootul mën a tee wengalu du man kenn du mën sujjóot ñu ne loolu digleen ay al imam ibn Abdul Bar nga ne foofu kenn du fa digal kenn dara kenn du fa chargé loolu du digle sujjóot leen mooy loolu waxuñ mooy dafa bariwul mais am na kon nag mënoo dàq suñu xadis yi mais parce que loolu lool waaye loolu taxawul waaye fan la ñuy diglee nit ñi foofu du du këru taklif way eh, du kër gu ñuy chargé ay eh, nit ay jëf voilà ñoom lool ñoom Imaam Ibnul Qayyim ñoom Imaam Ibn Kasiir loolu lañu loolu lañu nangu loolu lañu kiiwe hmm? Euh, kii loolu euh, waaw euh, léegi xoolal xoolal xoolal léegi nañ taxaw fii tuuti nañ taxaw fii tuuti bala ñuy ñëw ci hadis ci ci ci nettali numéro huit al cheikh al éthiopie rahimahullah tam génn àddina côté la deux mille vingt et un deux mille vingt deux newoon fee doon jàngale ci kaaba bi boroom téere yu am solo yi rek ci albahrul muhitu sajjaaj bi muy sharah sahih muslim bi mu agsee fii dane lii imaam al ñoom imaam nul qayyim di wax xam nga moom nag moom ñoom dañoo niveau mooy électron libre lañu rahimahullah mooy ñoom moom voilà ñoom mooy mooy mooy mooy ki nga xam ne lañ naan el imaam Ibnu Taymiya imaam Ibnul Qayyim ba imaam Ash-Shawkaani moom moom ñooñ la gën a ñuul dëgg la imaam al-Haafiz Ibnu moom moom la def pilier ci léppam ci sharaawam yi muy def lépp bi mu ñëwee ci lii mu ne qaala al-jaami'u sallallahu anhu aji ki nga xam ne moo dajale wax yi fii ci téere bi téere bi nii yal na ko yàlla jéggal nee na nee na euh, <laughs> law saxat waaw law saxat ahadithu imtihaanil atfal la kaana hadha al madhab a'dal madahib léegi muy tontu li imam Ibnul Qayyim wax imam Ibnul Qayyim rahimahullah <laughs> wax ji imam al-Bayhaqi wax ne mooy mazhabu sahih imam Ibnul Qayyim ne mooy wa huwa ahdalul aqwal te ci la ñuy dajalee mooy wax yëpp moo ci gën a jub te ci la ñuy dajalee wax yëpp al imam al kii ash-Shaykh al éthiopie rahimahullah ne ma ne gis nga law saxat ahadithul imtihan imtihanul ahadithu imtihanil atfal la kaana hadha al madhabu ah ahdalul madhab <laughs> waaw moom noonu la koy waxe moom wa arjahuha kama qala ibn al-Qayyim lakinnaha ghayra thabita faqad akhrajaha Abu Ya'la al-Mawsili min hadith Anas radiyallahu anhu wa fi sanadihi Layth ibn Abi Sulaym wa huwa matruk wa akhrajahu az-Zuhli wal Bazzar min hadith Abi Sa'id al-Khudri wa fi sanadihi Atiyya wa huwa da'ifun jiddan wa ruwiya min hadith Mu'adh ibn Jabal wa fi sanadihi Amr ibn Waqid ad-Dimashqi wa huwa matruk waaw mu ne waaye hadith yi nag bi wax neen dañuy examiner gaa yi xale yi ëllëg ñi nga xam ne ñoo faatu nekkoon ay yéeféer mu ne mais bu saxoon waaye yow hadith yooyu bu saxoon waaw baax na boobu kon mazhab bi mooy moo ci gën a mooy bi gën a euh, juste te mooy bi gën a mooy bi gën a lëng comme ni ko Ibnul Qayyim waxe waaye nag waaye nag daraa ci saxut waaw ndax kaay ma wax la lu tax ma ne la xadiis yooyu ñuy ñuy ñuy ñuy ñu ñu ñu ñu ñu ñuy kii xam nga imaam nu al imaam nu Abdul Bar da koo wax imaam nu Qayyim ne même imaam nu nu Kasiir ne bon dëgg la suñu xadiis yi am na yu ci wér am na yu ci wérul am na yu xasan am na yu wérul mais sauf que loolu ci boppam la imam ibn abdul bar d'accord loon dafa jàpp ne hadith yi daraa ci wérul te imam cheikh al éthiopie loolu lay appuyer ne imam ibn abdul bar li mu wax looloo am parce que ñi seen hadith yi daraa ci wérul mu ne nag kaay lañ mu dugg ci hadith yooyu bu bañ a nekk rek lu ñu naan waa ji daa wax noonu sànni mu ne kaay mu ne al imam abu ya'la al mawsuli dëkkoon mosul fële ca nooru iraq rahimahullah na koy soloo ci hadith sayna anas mu ne ci càllalem Layth ibn Abi Sulaym moo fa nekk te huwa man fukk te kooku ay waxam jar dàq ganaar benn mu ne wa akhrajahu az-Zuhli mooy Muhammad Serigne Mor Mahmoud Bukhari yi boobu te taxoon <laughs> waawoon problème ba imam Muslim jël kayit yi delloo ko ko Serigne noonu ñoom Mahmoud eh, eh, ñoom kii ñoom Ibn Maaja ñoom al imam Abu Dawud ak ñooñu rahmatullah alayhi eh, moom soroo ko mu ne wal Bazzaar al imaam Abu Bazzaar Abu Bakr al Bazzaar ci xadiis nag Seydina Abu Saïd al Xudri mu ne waaye ca càllal ba Atiya fa ne ta Atiya Atiya moom dëgërul waaw waaw dëgërul wa huwa da'if euh, euh, en fait Atiya mi sànq bi may wax bi may wax naan euh, kële Baqiya en fait wax yii laa jaawale woon Atiya laa jaawale woon ak Baqiya damay euh, euh, bi may wax sànq en ki ma jublu woon ci wax ji moo doon Cheikh al éthiopie nii dama doon ragal rahimahullah que ne baqiya euh, kiiwu baqiya boobu la naan wérul ndege waxul baqiya atiya lay wax <laughs> atiya beneen beneen matruk la beneen daif la boo xam ne moom moom moom daif la daif la voilà moo tax wax jooju kon kiiwul voilà <laughs> waaw foofu laa doon xaar ndax dama doon wax ne ne nan lañ mën a waxe ne xadiis bi yorul dëgg la sawaay moo fa nekk waaw baqiya fa nekk mais du baqiya kese moo ko li sauf que du baqiya atiya lay wax voilà atiya beneen waay la mu ne ca càllalem atiya moo fa nekk wa huwa da'ifun jiddan am moom dafa wérari lool hadith sayna Abu Sa'id al-Khudri rahimahullah radiyallahu anhu mu ne beneen saxaabu boo xam ne nettali nañ ko ci moom di Seydina Muaz radiyallahu anhu ibn Jabal mu ne te moom ci càllaleem Amr ibn Waqid ad-Dimashqi moo fa nekk te kooku noonu dëkkoon Damas am matruk la koo xam ne ay waxam moom it jar da dàq ganaar kon mu ne nag wal xaasilu waa léegi kon lii si on récapitule anna ahadith imtihan al atfal ghayra sabita ghayru anna ahadith imtihan al-atfal ghayra thabita wa innama yasihu hadith al-asam wal-ahmaq wal-harim wa ahli al-fatra faqad akhrajahu ahmad min hadith al-aswad ibn as-sari' radiyallahu anhu waaw mu ne kon nag en résumé saway hadith yi fi gaayee di wax yé naan dañuy examiner gone yi ëllëg loolu dara ci dëgërul ma ne li dëgër mooy lenn am na nag lu dëgër mooy li imaam alxaafis xajar doon wax moo tax man ma ne la gis nga imaam alxaafis na xajar ni mu waxee <laughs> day wane ne moom moom moom moom moom moom parce que <laughs> bi nga xam ne ci la ko wax ne saabi'uha <laughs> annaw yumtaxanuuna fil aaxirati bi an turfa lahum naar faman daxala kanat alayhi bardan wa salaaman wa man aba aziba mu ne akhrajahu al-Bazzaar min hadiis Anas wa Abii Sa'iid al wa akhrajahu at-Tabaraani min hadiis Mu'aaz ibn Jabal mu ne gis nañu waxee woon mu ne waqad sahhat nekku fa mu ne waaye nag wér na de masalatul imtihaan yi que dinañ am ñu examiner ëllëg nattu leen ci àqu ki nga xam ne al-majnuun ki nga xam ne dafa dof ak ki nga xam ne dafa faatu diggante ñaari yonent ak yooyee ci yoon yu wér léegi le fait que mu wax lii mooy mafhum bi ne mu jógee waxu ci dara ba pare ne di wax benn mbir foo xam da ngaa war a xool ndax wér naa mbirul après nga wax leneen ne mais nag am na beneen loo xam ne moom wér na <laughs> loolu lay wane li ñuy sous-entendre mooy kon fi ñu génne gars yi seen xadis yooyu à vrai li ma Ibn Abdul Bar waxoon moo ci am te Cheikh al Éthiopie leeral ko nii ne loolu moom xadis yooyu moom bu yoboo ngeen wax leneen. mais dara ci wéru mu ne li wéen mooy xadiis bi nga xam ne imtixaan comme ni ko imaamul xaafis waxoon nii yi nga xam ne asam ki nga xam ne dafa tax du dégg mënoo koo liyaar dara ak ki nga xam ne moom ahmaq mooy koo xam ne bopp bi mooy dafa am intelligence am dafa wàññeeku ba daal daanaka du comprendre dara ak ki nga xamante ne euh, mooy ñooñu waa ahlul fatraak ñooñu mu ne lool imaam Ahmad solo na ko ci yoonu saxaaba bi nga xam ne Aswad ibn Sariya radiyallahu anhu hmm? léegi moom nag indi na càllaleem ne yoneen saa salaam nee na arbaatun mu ne ñett ngi ñoom dinañu am la yawmal qiyaam rajulun asam mooy bu nit koo xamante ne laa yasma'u shay'a mu leeral ko mooy koo xam ne du dégg déri déri déri déri déri déri waaw léegi wax ñoo ñëpp en tout cas Euh, léegi ku ci nekk di wax la nga xam ne moo tax moom ngay wax borom bi ne bi l'islam man aw ma kii ne man aw moom benn xel waaw kenn moom ci fatra la faatu woon borom bi hmm? ah man de benn ndaw dikkul woon ci man waaw waaw léegi nee na après nag ci la leen borom bi nag di jële seen pacte ne leen nag ne ñu ne ko dinañ la topp ci lépp loo ñu digal ci la leen di yónni benn safara nag ne leen ngir ñu dugg ci mais euh, parce que euh, beneen affaire bu ma fàtte voilà fii nii moo ma ko fàttali euh, parce que ñi nga xam ne ñoom mooy mooy ñuy wax wax yi parce que alhamdulilah fi lañ ne mooy ñoom imaam Ibn Taymiyya imaam Ibn Qayyim Ibn al-Qayyim imaam Ibn Kathir ak ñooñu rahmatullah alayhim imaam al-Bayhaqi rahmatullah alayhim lu jiitoon mu ñoom am na leneen lu ñu naan xam nga nettali imaam Ibn Abdul Baat am na benn affaire boo xam ne yow tontu gaa yi waxoo ne waxoo ci seen tontu. mooy eh, eh, nee nan la ñuy nan la ñuy nattoo ay nit naan leen naan leen aywa dugg leen ci safara waaye yow sa waay xam ngeen ne loolu man da nekk waaye takli mooy gis nga eh, booy digle dara da ngay nekk loo xamante ne dangay digle mooy borom bi du teg loo xam ne nit ñi laa yukallifu laaw nafsan illaa wusahaa quoi <laughs> ci gàttal borom bi du teg benn bakkan lu lum attan alors que duggal ci safara si waaye yow loolu kat moo ko attan léegi nag ñoom Imaam Ibnul Qayyim dañu ne ñoom Imaam Ibnu Kasiir rahmatullahi dañu ne ah <laughs> xanaa ñu fàttali Imaam Abdul Bar affaire yi rek parce que waa banu Israaïl alayhi salaatu wa bañ defee lañ def borom bi lu ñu wax uktulu anfusakum rey leen seen bopp la leen wax <laughs> ah sa waay xam nga ne nag rey moom euh, loolu metti la ñu ne leneen mais nettalib dajjaal bi dajjaal dajjaal buy ñëw. yeneen saa salaam nee na dajjaal day yor loo xam ne safara lay tudd ak àjjana waaw àjjana ju muy xoolee ñi mu àndal ak ñi nga xam ne bëgg na leen a ak safara su muy tiitale ñi nga xam ne ñoo koy weddi yeneen saa salaam ne gis nga safaraam soosu ku ci dugg jàmm ngay am waaw safaraam soos mooy kii boo ci duggee jàmm lay am kon boobu kay bu boobaa mooy moo tax mu ne bu boobaa kon nit li muy def bu gisee dajjaal ñëw yor àjjana ak safara di ko kii dugg ci safaraas dañ la waaw loolu te àddina la ah àddina la yoneen saa saam ne bu loo amee dugguleen fee parce que loolu da jàmm tay nekk ñu ne waaw kay yawmal qiyaam nag yow imam ñoom dul bar loolu ngay wax kon amoon na àddina kon manoo ne euh, dañ leen a teg loo xamante ne manuñu ko te loolu kenn du ko kii am na kay taklif boobu am na <laughs> mais bon yooyu ay façon wax la mais bu dee côté sàllale moom gis nga li la a cheikh al éthiopie wax nga xam ne day rejoindre di dëgëral waxu al imam ibnu abdul bar al andalusi mu ne daal ñii ñoom ñoom wérle nañ ki dof ki nga xamante ne nii moom ci fatra la génn àddina te sax en fait nañ bàyyi ba pare lépp ba pare lépp liñ doon wax sànk ko insha allah pour nan la ñuy gis ñun que ne mooy lan la ñuy nootal waxu kii waxu kee waxu kii waxu nu muy demee loolu insha allah bu ñuy jeexal ñu ñëw ci léegi nag euh, bi mu indee xadiis bi moom Cheikh Al Éthiopie mu nag mu ne indi xadiis yi nga xam ne ñooy dëgëral yooyu mu jaar ci beneen boo xam ne xadiis yi naa Abu Hurayra bu mel ne xadiisu ki nga xam ne mooy saxaaba bii daal Aswad ibn Sari'a euh, euh, yeneen saa salaam ne bu keroogee fa man daxalaha kaanat alayhi bardan wa salaama wa man lam yadxuluha yushabu ilayha waaw mu ne képp ku dugg keroog ki safara soosee ñu leen di. tegal ne leen dugg leen ci yawmal qiyaam ku ci dugg day nekk jàmm ak sedd ak jàmm ku ci duggul nag yow bu boobaa nag ñooñu ñooy dugg safara direct ba bu bu ba mu ne lii nii eh, sanad la boo xam ne bu wér la léegi nag kon mu feeñ ne imtixaanu ki nga xam ne mooy ki tëx ak yooyu loolu lu wér la waaye xadiisu kanta kene dañuy nattu gone yi loolu moom amul wérut wérul même bu dee am na xadiis yu ko wax wax nañ la ko léegi waaw kon nag mu ne fayat fa tarjixul qawl bil imtixaani fii xaqin bihi gayru saxiix li anna turuqahu kull li anna turuqahu kullaha waahiya falaa yumkinu taxsiixuha bi ta'addudi turuqiha fatanabbah wa ta'ammal bil im'aan wallahu ta'ala a'lam <laughs> waaw léegi nag mu ne kon leer na naa ñi que ne kon nag di nootal euh, que ne euh, wax ji ci wax yëpp mooy que ne xale yooyu bu ëllëgee dañ leen di examiner ci safara soosu loolu moom dëgërul parce que yoon yi koy xadiis yi koy wax yëpp daraa ci wérul ay la yu rot la te manuñu ne bon comme que xadiis bon ñetti xadiis yi koy wax peut-être mën nañ ne lu ci gën a néew mooy xasan te loolu la imaam Ibn Kathir doon wax rahimahullah parce que yoon yi daa bari mu ne loolu mënuñu ko wax parce que loolu du n'importe quel hadith la ñuy def loolu hadith yi nga ay mattu ko fa nekk nga naan la eh, loolu kon mu ne la xel ci lii laa wax te nga xool ko ak xool koo xam ne gu gu gu gu sew waaw <laughs> allahu taala alam waaw léegi nag al imam al haafid al di continuer